mbokk bi doon laaj parce que dane yooyu euh, yenn euh, yi ñuy defee échange am na ci ñoo xam ne tamit noonu lañ mooy mbir yi day am luñ ciy teg loo xam ne ñoom duñ la wecci réellement mbir mi nim doon waaw voilà message baa ngoog xaaral voilà léegi bu ko defee euh, voilà bu ko defee waaw mooy retrait banque euh, pays étranger ah mu ne dañ ciy fay tamit ay frais de retrait yoo xam ne en zone non euro zone yi nga xam ne mooy en zone non euro mooy zone yoo xam ne du euro bi mooy moo fay dox réew yoo xam ne du euro fay dox comme rek ñu ne Sénégal bu ma demee di fa retirer xaalis ah am na quand même des frais de retrait yu ñu may fay lool mu ne lool est-ce que c'est la même chose comme gars yi nga xam ne moom lañ wax sànq ñi nga xam ne ñooy nekk ci euh, euh, aéroport ña doon nekk aéroport di def loolu le euh, dañ naan la affaire bi lenn la loolu noonu li l'islam di tere que ça soit gars yi institutionnalisé ko ak ñu ñàkk ko institutionnalisé benn la du deñ du tax mu bañ a du du du wàññi ci affaire bi ci xaraami ci affaire boobu dara. autrement dit ñu waxati ko neneen mooy xam nga gaa yi koy def buntu ña ko doon def buntu aéroport euh, Léopold Sédar Senghor ñooñu c'est pas institutionnalisé ay gaa yi la comme man ak yéen ñooy ñëw am seen kii def lool seen liggéey léegi waaw nga xam ne dañuy yor xaalis bu bari franc CFA bu bari di kar ñi nga xamante ni ñooy wàcc ci aéroport bi jóge tugal yor ay billets yoo xam ne dañ koo bëgg a wecceeku que dañuy nekk ci dëkk te réew mi te fii nii euro bi du moom lañ fiy doxal mais franc CFA la ñoom ñu leen di proposer ngir wecci leen waaye duñ leen weccee di nga xam ne un euro égal cent cinquante cinq waaw mais par exemple comme li ñu waxoon six cent lañ koy def en tout cas dinañ ci téq mbir ba du tollu noonu ñoom mu am loo xam ne moom lañ jàpp ne loolu mooy li seen gagne-pain li ñuy gagner ci mbir mi xam nga loolu c'est pas institutionnalisé. léegi ñooñu def lool ak banque bi nga xam ne dafa taxaw wala fi nga xamante ne mooy zone de retrait lañ fa def hein di fa tevi commission ne man bu ma lay wecci un euro égal ça moom xam nañ ne un euro égal six cinquante cinq waaye ñu ne non non ñun du ñu def lool un euro égal par exemple ñun moom euh, boo ñu joxee un euro ñu war laa wecci duñ la wecci lool mais six cent wala cinq cent cinquante cinq lañ la koy defal loolu du baax loolu moom ñu institutionnaliser ko ak non frais yooyu noonu mooy bu dee ne parce que moom frais la wax frais beneen affaire la parce que dafa am beneen affaire bu bu bu nekk euh, ci question bi moo tax ma leeral lii mooy bu dee ne. un euro égal six cent cinquante cinq mu leer nga ñëw zone yooyu ñu ne la mbir mi lii la xam nañ ne lii la mais nag ñun du ñu foofu mais nag duñ la ko defal lool mais dañuy def un euro cinq six cent loolu du baax mu am beneen affaire mooy ne euh, waa ji euh, mu ne doo man nag lii ci laay liggéey est-ce yaa ngi dégg mooy dama lay poser benn hypothèse. ñaari hypothèse bu njëkk bii mooy mu wax la lii lii la ñaari hypothèse laa lay jox après ñu ñëw ci résultat wu ñaar yi un euro égal six cent cinquante cinq d'accord nañu mais nag man du ma la weccee loolu ah du ma la weccee loolu man li ma lay weccee même bu dee ab zone de ab zone d'échange la bu ñu teg mu am bureau am guichet am lépp mais boo fi ñëwee ñun duñu la weccee un euro égal six cent cinquante cinq ah un euro égal cent bu ko defee ñun cinquante cinq yooyu wala yi ci tegu ñu jël ko loolu benn kaala la beneen cas mooy ga waa ji ne noo ñun xam nañ ne un euro égal six cent cinquante cinq moom lañ lay defal mais nag danga ñuy fay le fait que ñu lay wecc léegi nooy def ñu ne la kon yow boo ñëwee di wecceeku par exemple boo ñu joxee un euro hein ñun comme li ñuy fay dañ koy téq ci affaire bi loolu it du baax dañ naan la ñaar yooyu du baax parce que lan xam nga Seydina Bilal ki ki ki li yonent bi aleyhi salaatu doon wax est-ce que bi mu ñëwee da ko waa jooju boo xam naa da cee tiire ay commission wam ay frais wam yooyu déedéet déedéet déedéet manoo ne ah loolu loolu déedéet. lenn am na bu doon ne nit koo xam ne day denc lu xaalis nga ne ma man man naa laa téyel sa xaalis comme bu dee banque bu normal mais nag boo ma la bu ma la téyelee sa xaalis lii fay ngeen d'accord ci loolu dagat mooy dama lay téyel sa xaalis lii nga may fay man nga ci wóolu man nag ah da xam ne ay risque laay jël yoo xam ne moom laay fay. moom laay jël kon nag man nag dañ tadd ci laay kii dañ may fay loolu wute nag waa ji toog ne man damay wecci waate xam nañ ne xaalis bi lii la parce que loolu façon contourner loi la mooy xam nañ ne parce que loolu il suffisait bu doon ne loolu du benn mooy gaa yi nekk foofu man nañu fexe rek créer seen benn comptoir ah benn guichet ñu kii ko après euh, d'accord ci euh, autorité aéroportuaire yi après ñu ne waaw baax nañu amul gisee gars yi ñuy wecci waate di teg seeni commission yooyu non non mooy affaire bi ak zahabu bi zahabi dañoo mislam bi misli yanam bi dañoo war a tolloo loolu xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñu gis lool ne waa ji nga xam ne dafa ñëw ne bijoutier bi voilà bijoutier bi nga xam ne day defar day defar ay ab tëgg la buy defar ay bijoux ah buy defar ay bijoux di ko jaay man manuma ne wala ajaa nogoy wala ajaa ramata ah wala ajaa Fatima manula ne man ni may def bon damay jël sama or bii nga ne man ni may def sama or bii nga xam ne yàgg na sama or bii pour ma ñëw ci sa ci tontu boobu noonu euh, que ne waa ji agence la yor moo tax moom est day dagan non non non nga ñëw euh, ma man de càmm le bijoutier mii wala aaj le bijoutier mii ni may def damay dem ci moom man Adja Nogoy wala Adja Ramata. jël sama takkaay yi nga xam ne dafa yàgg depuis fukki at yi maa ngi moom ba ma koy jënd muy bees def na fukki at ci gis naa or bu bees boo xam ne bu mu defar la boo xam ne moom lay proposer fan yi ni may def damay dem ci moom ma ne ko ah moo ca am moo ca am d'accord nga ma jox la sama kii yii sama takkaay yi nag dix dix grammes la sama sama takkaay yépp dix grammes d'or la waaw waa ji ne ko ah caam ne ko waaw ma ne de sama kii dix grammes d'or la léegi nag mu ne ko léegi kon ni ñuy def caam ne ko danga may jox sa dix grammes yu yàgg yii hein booba anamu ana boyot bi mu wan ko mu xool ne waaw moom de waaw kii na de pas mal pas mal yaa adoya aja ramata lii de pas mal waaye quand mooy ah dix nga yor ma ne dix grammes sama kii yi dix grammes la mais boo xam nga yu bees la ak liggéey bi ci jaar ak yooyu léegi ni ñuy def yow dama lay jox danga may jox yi nga yor sa bu yàgg bi tegal ma ci vingt mille francs CFA pour ma jox la yii loolu dafa xaram c'est pareil c'est pareil ak nu ñu ko léegi nag affaire yi moo tax affaire yi lu bàyyi xel la des fois nit ñi niñ koy formule la xam nga gars yi buñ tegee genre agence wala genre euh, zone d'échange euh, day day day sérieux quoi léegi ñu ne frais yi lii la ñu ne frais yi lii la non non mooy manoo ne waa ji man li ma lay jaay lii nga xam ne ndax bu doon loolu mooy kon gaay kon kon léegi ku lekkati riba dafa dof ndax ku nekk mën ngaa contourner affaire boobu boo jëlee même waa ji nekk aéroport man na ne man lii ay frais la da parce que damaa paas ñëw ba fii dëkkuma aéroport ah voilà damaa jóge sama kër alal ji dama cee sonn ngir dajale ko am ko ñëw di ko wecc loolu lépp ak coono la goo xam ne dañ ma cee war a fay. yow bi ngay def loolu kan nga doon liggéeyal est-ce que waa ji nga doon liggéeyal liggéeyoo ko liggéeyaloo ko waaja ne woon ca avion ba moom ca fafal naaw ba jamono jooju yow ba ngay dajale wala sax mu nga woon fële moom ñëwagul woon Sénégal. léegi mu agsi ci aéroport bi agsi nga ne ko léegi man frais yi ma ci def ngir kii danga may danga may danga may danga ma cee war a fay loolu tamit lañuy wax borom waa ji yor boutique d'échange bi du ne man sama boutique bii nii dama koo def ngir loolu dañ naan ne boo ko defee ngir loolu nag après est-ce que day tax ñu ubbi loo xam ne day day daganal lu xaram déedéet waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la waxoon Seydina Bilaal ne ko bul def loolu boo defa boo bëggatee loo xam ne ñoo niroo parce que lii nii mooy amu ci contourner loi nit manu cee wax a wax a wax a wax a wax sama ceeb bii nga xam ne parfumé le Vietnam laa ko jëlee ni ma ci soo nekk yooyu yooyee bato yim jaar bu saay ba mu demee port ngir ma génn ko rek frais ya ma ca def yooyu loolu manula taxa taxa tax ba nga ne yow sa sa cinquante kilos parfumé Rio Vietnam bi yow bu vale bii nga xam ne fii rek nga ko jëlee mooy yow mooy yow yow ñu ngi nii dar sawaay fii nga ko jële waaye maatam gii ñu ne fii nga ko jële kon nag jox ma deux cent gramme ceebu vallée bi ma jox la benn sama cinquante loolu noonu du dagan cinquante grammes cinquante kilos boog bu bu kii bii bu bu bu bu Vietnam bi du dagan mënoo ne man dama cee fi coono sama frais yooyu ngeen may fay mukk kenn du la ko fay. boo ko bëggee bi'i darahim bi bi'i tamra bi darahim waaw jëlal tàndarma ji nga jaay ko def koy dër après nga jënd la neex waaw mais. loolu du daganal loo xam ne du tax affaire yi dagan frais yooyu noonu kenn du ne léegi comme que waa ji ay frais la fi def voilà léegi kon yéen dangeen koo war a fayaale ci affaire boobu noonu ba léegi yow boo waree joxe buñ la waree fay euh, boo joxee un euro kenn du la wecci euh, six cent cinquante cinq mais liñ lay wecci mooy six cent quarante déedéet déedéet ah déedéet léegi nag mu des. bon parce que yow ginnaaw sa lii nii nga wax am na problème beneen bu boo xam ne day posé wu ah ma ne la wan problème nga ne mais attends léegi bu dee ne ñun loolu rek lañ am nag ah ah est-ce que bu dee ne loolu rek lañ am bu ne loolu rek lañ am nag mooy amuñu feneen. ñun Europe yi ñu yor bu ñu ñëwee fii Sénégal wala ñu ñëw fii Mali ñun Europe yi bu ñu ko gaa yi fii wecceeku yépp dañ naa en tout cas ñun lii lañ gis dañ naa la dangay seeti est-ce que am na ñeneen ñoo xam ne dinañ wecceeku correctement dinañ def li normal nga ne ma bon loolu amut ci kaw supposition que ne amut bu boobaa nag nga xam ne yow manoo def leneen. sës nga te manoo def neneen neneen bu boobaa yow da ngay da nangu affaire boobu parce que lii manoo ci tus dañ la ko dañ la koo forcer mais loolu mooy ginnaaw bi nga ba mu la wóoree ne est-ce que boo demoon ci banque par exemple peut-être zone non franc bii muy wax lool banque yi lay wax peut-être que ñoom it dañ koy def mais man apparemment je ne sais pas je ne sais pas amatuma euh, bàyyeetu fàttalekootuma est-ce que waa post mais waa poste man foog naa si poste li nga parce que non loolu du weccee ko loolu yónni xaalis la li nga yónnee lañ lay jox waaw. voilà xam nga lool wute na comme yónnee xaalis waa ji nga xam ne moom moo lay yónneel xaalis fi comme banque bi fii ki la koy MoneyGramal waa waa Ria waa waa waa waa Western Union kooku bu la neexee mu ne la man bu ma lay yónneel xaalis nag danga may fay lii voilà. parce que yéen du du xaalis yéen wecceekuwu ngeen déedéet est-ce que yaa ngi seetlu yaa ngi gis différence bi kii nii mooy ki la ne kaay ma wecc la wala man de sama boutique bii pour wecc kese la mais nag ku may wecc ku nekk danga may fayaaleen temps loolu wute nag ki nga xam ne moom dafa ne man sama boutique bii dama lay yónneel xaalis boo yónnee xaalis maa lay defal transaction bi maa la koy yónneel dëkk ba nga ko soxla léegi nag comme que loolu laay def man lii laay fa yeeku loolu wute na de kii boo ñëwee bu lay wecc da koy jox xaalis mu jox la xaalis kii nag joxoo ko xaalis mu jox la xaalis moom da koy jox xaalis ngir mu yóbbul la ko feneen point A mu yóbbul la ko point B ngir ka nekk point B jot ci mais moom xaalis bi nga koy jox teerewul ci poosam alors que waa ji ñëw ne wala bokk teerewul ci li nga xam ne moom moomeelam la alors que waa jiy wecceeku di wecciwaate kooku liñ koy jox bokku moom bu ma la weccee moom ay foomam la yor di wecciwaate bu ma ñëwee jox ko cinquante euros moom mu jox ma li may jox ci ay francs cinquante euros yooyu demul ci keneen ci moom la jëm mu ne ma loolu danga ma ciy fay wuute nag ki nga xam ne dane kaay ma yóbbu man nag dama la yónnee xaalis bu mën a yónnee la xaalis après sauf que man manuma koo def gratuitement dama la danga may fay ngeen d'accord mu ne mu wala mu teg ay tarifam ne lii la nga d'accord nga dem foofu loolu dagan na alors que affaire bii nii moo manu la nekk moo bijoutier bi ñu la wax sànka yem amul liggéey naa ceeb dafa am ay frais bon vous savez que bon non non déedéet déedéet moo tax dafa am yoo xamante ne nii nit manu cee amee xaalis mu ngi mel ni waa xam ne day taxaw naan man système riba bi en fait man ci man ci laay liggéey quoi. dañ naan la mais façon liggéey boobu moo dul dox charia loolu la reconnaître waaw façon liggéey boo xam ne ci lu xaraam la lu xaraam la ci boppam loolu liggéey boobu la la charia dul d'accord mu ngi mel ni riba yii nii yépp mu fi tere koo xam ne moom loolu la mais moom la banque bi def di looloo tax banque bi xaraam mooy nga ne man. je vous prête de l'argent mook mutuelle yee yem ah mook mutuelle yee yem mutuelle d'épargne yi am senegal ak xaw ma lan lan man fàtte naa leen sax gaa yooyu PAMECAS ak bu ñu mel noonu nga ñëw di lebal maire yi ne leen man dinaa leen lebal parce que jigéen ñee gën a sérieuse que góor ñi kullu hada lu baatil loolu parce que léegi tendance la ci àddina bi ñu yaan waaye il faut yëkkati la femme les femmes sont beaucoup plus sérieuses loolu du dëgg fii ñépp am na góor yu sérieux am na jigéen yu sérieux am na góor yu sérieuxwul am na jigéen ñu sérieuxwul léegi nag affaire yi mooy seen seen seen seen monde binaire boobu ñu teg loolu charia xamu ko ay góor sagal góor ñi wala sagal jigéen ñi léegi sax sagal jigéen ñi foo dem ñu ngi sant mention spéciale à nos femmes ma ak ñi jàpp ci liggéey bi ñoom ñi nga xam ne bu dul woon noonu dara di am ba ngay wax lool boo waxalee dëgg xam nga ne tamit góor ñi buñ ci jàpp loon dara du am. mooy affaire bi loolu lañ war a génn carcan yooyu nga xam ne moom lañ ñu nar a yeew léegi nga xam ne mooy tendance. ay miitu wëg fu nekk ak gaay di fonto nit ñi ngeen ñëw bëgg ko dugal amu fii fii bu ñuy sant ñépp lañuy sant bu dee am liggéey la ñu ñépp jàpp ñu sant ñépp képp ku ci jàpp ak koo xam ne amoon nga jàpp ci yàlla na la buur yàlla fay jeex na. kanta ay mention spéciale à nos femmes ak ñoom gàcc ngaa laa maa ñoom ak mais euh, bu ñu toggee togg yi ñan ñoo defar tànt yi manoo sant dañuy bàyyi ji santal ñépp wala nga bàyyi ko rek. nga ne ñu ngi sant ñépp pourquoi ñu war a mën a naan yii yooyu yooyu yooyu c'est que dafa dafa retard quoi loolu day personnalité nit sax lay wàññi waaw mooy ne affaire bi lenn la ñeneen ñoom lañuy lebal ñu lebal leen ngir ñu ut benn potager bu ndaw walla benn wala benn troupeau bu ndaw wala benn kii di def benn petit commerce après ñoom bu ñuy fay nag. ñun ñun comme que dañoo baax ñun waa PAMECAS wala ñun waa ñooñu mutuelle yi wala banque bi au ñuy def comme banque traditionnelle bi nga xam ne moom lu cher lay teg sa gars yi ñun li ñuy def dañuy jël dañu naan ko ah dañu naan banque dañu naan ndaw si bon ñun nag 1 pour cent kese lañ la ngay fay. loolu noonu noonu xam nga banque bi ne bon parce que pourquoi may def loolu. wax la rek ne moom zone d'échange bi xoolal ni benn lañ mooy moom mu bëgg laa wax ne moom parce que vous savez que les locaux y a des frais y a un loyer à payer y a des salariés à payer wax yooyu yépp loolu moo tax bu man mënuñu loo jël suñu alal di leen ko lebal noonu saa ñu am ci dara léegi est-ce que loolu baax na est-ce que dañ naan frais yooyu waa ji ndaw ñu ne ndaw si noodu dara ay frais kese la lool ay frais kese nga war a fay mais yow boo ñu fayee cent buñ la lebalee cent nga fay ñu nga fay ñu cent liñ ciy teg loolu frais la ma ne nu ngeen ko mu bël loolu bu baax parce que nit liñ ko lebal ngay la lay fay c'est loolu kese la <laughs> moo tax yooyu yooyu yépp ay façon galgal la ak ay façon kii mooy loolu dara du ci baax waaw léegi liñ la waxoon sànq mooy bu dee ne amoo beneen beneen choix bu dee ne amoo beneen choix. man wóoratuma banque yi boo demee comme ay Sénégal ay la poste wala yooyu wa di wecceeku est-ce que dañ lay wecci la même chose comme un euro égal six cent cinquante-cinq virgule xaw ma quatre-vingt-dix-neuf xaw ma lan centime xaw ma ñooñu est-ce que dañuy doxal loolu mais daal mooy nañ supposé nga ne ma waa buñ doxal léew lii daab d'accord léegi bu dee awma choix nag ñu ne la boo amul choix du tout te loolu rek a fi sis danga koy def def ko ak wan sa borom ne vraiment lii moom bu ma gisoon leneen lu loo xam ne li nga dégle loolu laa war a def ne loolu la konoon kon ma def loolu doonu moon def lii bu boobaa bàkkaar bi day ci seen kaw ñoom lay këpp parce que def nga li nga mënul fattaqullaha masata'tu yow ragal nga yàlla ba fa nga toll waaw mooy lii lañ la imposer que lii rek a fi am mais loolu mook mook assurance bee yem di assurance bi ñu doon wax sànq que ne yow assurance dafa xaraam ci lu ñu joyal ba mu des yi nga xam ne manu la ñàkk dañ na la sa kër gii xam nga ne France mënoo fi dëkku kër te doo jël assurance boo jëlul assurance mooy doo am kër kenn du la luye fenn bu boobaa charia du ne la wayow tant waaye ñeneen tant topp leen fu ya waa yow je vais dormir dors non non du la wax je va dormir dors danaan la non ce que tu vas faire comme que dañ la cee tënk ci mbir mi amoo beneen choix léegi jëlal assurance mais maa ubiha li darura yuqaddaru bi qadariha lépp loo xamante ne nii wadaaniyatan alayhim lépp loo xamante ne nii liir ko mën ngaa liir wadaa euh, lépp loo xamante ne nii Euh, da ko euh, euh, lépp loo xam ne dañ koo ubiixa dañ koo dagana li darura parce que nécessité moo taxaw ñàkk pexee tax dañ koy tënk kamit moo tax kenn du la ne jëlal tout comme li ñu doon wax doo jël assurance tout risque yow li ngay jël mooy bi nga xam ne mooy bi ci gën tuuti nga xam ne loolu moom mooy li nga xam ne manu la ñàkk ñoo boobu lañ imposé ne lu waaye wan a jël assurance mooy boobu moom mooy bi gën tuuti te ku ko am di man ngaa am logement wala mën ngaa dawal oto bu dee ci ñi nga xam ne dawal oto boobu man da ñàkk ci ñoom wala a daanaka jege na ko waaw loolu la bu boobaa dañ naan la yow itam noonu ngay def waaw danga koy jël te nag boo amee dangay ngay def nii noonu jël mbir yi nga dem nga échange ak ñooñu même bu dee ne dañ laa nax mais bu dee gis nga koo xam ne quand même moo gën a jege affaire bi un euro six cent cinquante cinq yi kee par exemple nga gis koo xam ne euh, moom ni muy def mooy un dala koy defal cent euh, six cent quarante nga koo xam ne six cent cinquante lay def da ngay dem kii def six cent cinquante loolu moom bu côté boobu moom charia bi daa daa daa dëppoog <laughs> li bakkanu gaa yi soxla aya <laughs> ah, mais wópp say waaw loolu it dañ lay wax ne loolu kon en ndax li tax waxuñ ne moo gën a dëppook sa poche mooy li gën dëppook li nga xam ne mooy li li nga xam ne mooy li normal li nga xam ne noonu la waroon a dem kon loolu benn affaire la mooy mënuñu koo mënuñoo mbubboo ay frais naan ay frais bay daganal loo xam ne maa xaramallah ba lu loo xam ne buur yàlla da koo xaraama bu dee nag amoo choix mooy mbir maango wallahu taala alam léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa awwalu riba riba bu njëkk boo xam ne wa ribal jaahiliyati mawdu'a mawdu' ribaab jaahiliya bi mooy kon yi ñu fi wax nii yépp façon ribaa yooyu nga xam ne waxoon naa la ci euh, jataay bi wees bi ko tegu bi ko jiitu ne yàllal ajab ñun ni ñu def mooy yi yonent ma lay sarsan lislaam daal li woon ñu ciy firi génn ñu ci ñun ñoo ñëw tënkaat suñu bopp dugalaat ci suñu bopp waaw mooy façon yi nga xam ne riba yi système yi yépp daa amoon jaahiliya lebal naa la lii boo may fay danga may fay lu ëpp lool loolu dafa amoon mooy li bànk bi liggéey loolu noonu <laughs> moo tax xoolal ngay dégg yenn nit yu naan la ab entreprise boo xam ne amul dette sax loolu wóorul am dette yi loolu day wane la bon ci euh, euh, santé de l'entreprise walla iyaazu billaah man loolu xaw ma nan la ko nit mën a waxe nan la nit mën a waxe ne koo xam ne dane man damaa ubbi sama petit commerce wala damaa ubbi sama benn entreprise bu ndaw wala sama benn boîte wala commencer di def benn activité mais quand wu det yi voilà det yi moom ba léegi génn bu ma ci parce que je paye toujours mais dettes gars yi naan waa lool da day wane ne mu ngi dox parce que le fait yaa ngi fay lool mooy wane ne mbir mee ngi dox wal iyaadu billah wal iyaadu billah lool mooy la l'islam xamul lool gaa yi leer na la fay mooy li ñu di fay <laughs> ñoom la bu ñu la lebaloon cent mille euros oh. ah yow booy fay deux cent mille ngay fay te intérêt yi ça fluctue fii ça dépend ci cours mondiaux yi ak tamit ah économie moo monde bi ak réew ma nga nekk ni muy dox intérêt yi di jóg wala ñuy wàcc. moo tax euh, bari na ñoo xam ne ba léegi ñoom ay intérêt la ñuy fay fayaguñ det ba loolu nan la mën a baaxe yooyu yëpp wa ribal jaahiliyati mawdu' riba bi nga xam ne moom la waa jaahiliya doon def mawdu' waaw léegi nag képp nag koo xam ne léegi nag nga ne ma waa mais bu ma ci newoon nag man ah bu doon ne man tey parce que yow lii ngay wax nit koo xam ne yow lii ngay wax maa ngi koy dóor a dégg mais man loolu laay liggéey de comment je vais j'ai prêté de l'argent à a à monsieur Moussa et à Soxna Soxna Adja mais sauf que le problème man ba ma leen koy lebal ils doivent me rembourser dans deux semaines sauf que dama leen ne woon bon comme niñ ko xamee noonu laa yàgg def mooy bon man cinquante mille laa lebal ku nekk ci ñoom mais ku ci nekk li ma war a fay war nga ma fay soixante mille léegi comment je vais dañ naan la coste leer na. ce que tu vas faire tu appelles Adja Nogoy euh, non Adja soxna Adja et sëñ Moussa nga ne leen hey bi léegi kat man ba may def lii xaw ma woon lan la ci charia wax léegi nag comme que noonu la sama lebal gi ma leen lebal bu ngeen may fay cinquante mille yi ma leen lebal ngeen may delloo voilà loolu la ah. loolu la wa in tubtum falakum ru'usu amwaalikum di laa tazlimuuna wala tuzlamuun <laughs> lu ngeen bëgg wa in tubtum manoo ñëw ne tuub naa nee nga continuer mooy bu doon xamoo ko nga xam ko léegi manoo toog naan xam naa ko léegi mais boo je vais laisser transaction nag yi jot a jàll yooyu moom damay bàyyi mu dem ah non je ne vais pas les annuler parce que là sa waay loolu loolu bari laa ci war a am loolu loolu loolu loolu moo ko annulé du baax. ah non dañ naan la si da nga koy annulé lu tax ndax suñu boroom moo ne wa in tubtum waaw wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum bu ngeen tuubee delluwaat ci buur yàlla subhaanahu wa ah, falakum ñeel na leen ru'usu amwalikum mooy la ngeen seen capital kenn la ne bon léegi yow comme que riba boobu ba nga koy def loolu lan leen lebal riba la léegi ñàkk nga ñoom ñu féeti alal jërét dañ naan ñaata nga leen lebaloon ñu ne la cinquante mille ñu ne loolu mooy ruusu amwaalikum c'est ça ça cosaani alal nga wook nga xam ne ribaa amu ci lool ngay récupérer waaw man bu ma ñëwoon wecc fi nit wecc bu mel noonu léegi ma yëg ko mais dama koy la falakum ruusu amwaalikum nan lay def <coughs> est-ce que damay toog di xoole naan bon non lool moom après à partir d'aujourd'hui je tout teg te yow ki nga ki nga linjaag ki nga béjjën démb nga xam ko am kii bi da ñooñu moom ñi nga dang leen koy delloo li raw nag te manootoo koo fàttalitoo ko xamoo ñan laa ak yooyu loolu graw parce que weesu na mais yii moom danga koy delloo fa in tubtum falakum ru'usu amwaalikum laa tadlimuuna wala tudlamuun du ngeen tooñ te kenn du leen tooñ waaw parce que en fait riba la mooy alalu ki ngay lekk li nga koy teg loolu ak tooñ la moo tax suñu boroom ne laa tazlimuuna du ngeen tooñ wala tuzlamuuna te deesut leen tooñ waaw <coughs> te deesut leen tooñ xam nga foofu la doon wax yaa ayyuhal ladiina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun kon nag mu bokk ku fi ne léegi laa koy dóor yëg dañ naan lan <laughs> c'est rattrapable ah, yi ci rattrapable yëpp tu vas les rattraper yii nga xam ne mën nga koo dab dabaatal yëpp da nga koy dab dabaatal da nga koy dab dabaatal sawfa tastadrikul hada da nga koy daba dabaatal mais duñ la ne demal toog kon fa in wa in tubtum falakum ru'us amwalikum kon mu ne ribal jaahiliya yooyu nga xam ne mu laalal ajab moom lañ dekkiwaat moom lañ dekki moom lañ dekki waatal loolu noonu loolu noonu mooy ne yooyu yépp dara baaxu ci